al-imaamu al-haafizu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu teg ci xadis bi muy xadis mille cent soixante-dix-sept mu ne waan Abdullahi ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'aala anhumaa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ahabbu as-salaati ilaa Allahi salaatu Daawuud alayhi salaam wa ahabbu siyaami ila allahi siyaamu daawuda alayhi salaam kaana yanaamu nisfa allayli wa yaquumu sulusahu wa yanaamu sudusahu wa yasuumu yawman wa yuftiru yawman muttafaqun alayhi al imaam daal di indi hadith boo xam ne mi ngi recensé naan yi ñëwaatoon la bokkul boolewuñ ko ci woon te pourtant jàlloon na fi. voilà muy hadis bi dinañ ko wax léegi di nga gis yaa vayi sa waay fiñ ko gisoon insha allah muy hadis mille cent soixante-dix-sept mu ne wa an abdillah ibn amr ibn al-aas mu ngi jële ci saydina abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma anna rasulallahi ken dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na ahabbu salaati ahabbu li gën as-salaati ci julli yi julli bi gën ilallahi fa yàlla salaatu daawuda mooy julli ja seydina daawuda doon julli alayhi waaye wa ahabbu siyaami ilallahi gën ji koor ca yàlla bi yàlla gën a sopp mooy siyaamu daawuda mooy kooruk seydina daawud alayhi wassalaam lan la doon def yonent mu ne nekkoon na ci côté bi yanaamu layli da doon nelaw xaaju guddi gi wa yaqumu sulusa daal di yeewu boo xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaj benn xaaj ba mu ginnaaw gi mu nelaw sulusahu un sixième ba boo ko xaajaatee juróom benn xaaj benn xaaj ba waya suumu ko te julli loolu la mooy ca fin ngir mu amaat euh, cawarte laata julli farata bi di ñëw mu ne waya suumu yow maata da doon woor côté woor nag da doon woor bés wa yuftiru doon dog yow man bés muttafaqun alayhi hadis bi imaamul Buxaari imaam Muslim bokk nañ ko so hadis bi ñu ne la bool ne wuñu woon li ñuy recensé bi ñuy tàmbali bunt bi naan am na vingt-sept hadis la maaye neuf yi wala yooyu insha gis noonu nañ ko mooy bii nii ci la bii nii boole wuñ ko ci woon mais ci la hadis bii lañ gisoon hadis la bu gudda gudda gudda gudda gudda gudda cinquante chapitre cent cinq non hadis chapitre quatorze baabun fi l-iqtisaadi fi l-ibaada wa an abi muhammadin abdillahi ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhu hadith boobu jëloon na ay page waaw jëloon na ay page tellement ni mu gudde woon eh, ci la doon wax ne mo seydina abdallah ibn umar no ibn amr ibn al-aas ne uxbira an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam anni aqulu wallahi la asuumanna an-nahaar wa la aqumanna al-layla ma ishtu mu ne yonent bi saa saam dañ koo xabaare àgge ko wax ko information xabaare ko ne ko man nii di Abdallah ibn Amr de nee na wat naa ci yàlla ne damay woor bëccëg yépp dig fanaane julli di naafila guddi yépp fekk maa ngi dund yeneen bay saa saam ñu wax ko ko te loolu waxoon nañ la kan moo ko wax baayam la di Amr ibn al-As moo ñëw kalaame ko yonent bi alayhi salaam waaw parce que ba pare amoon soxna ba pare ñu dencal ko soxna laalul soxnaam si bàyyi ko foofu du nekk rek ci julli yëg woor julli euh, euh, guddi ak woor bëccëg kese baayam dem ci yonent bay saa saam Abdullah ibn al-As kalaame ko yonent saa salaam ne Abdallah nii lay def saa salaam ne ah benn bi mu dikkal ko benn bi mu woolu ko mu ñëw mu ne ko anta alladhi taqulu dhalik ne ko yow yaa wax lii ko ah qad qultuhu da bi abi anta wa ummi ya rasulallah ne ko waaw ma jënd maa ko wax de jënd naa la sama baay sama nday yow dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mu ne ko fa innaka la tastati'u dhalik fa sum wa aftir wa nam wa qum wa sum ah min ash-shahri thalatha ayyamin fa inna al-hasanata bi ashri amthaliha wa dhalika mithlu siyami ad-dahr allah waaw mu ne ko lool manoo ko de wooral di dog da ngay nelaw tey jóg deel nelaw di taxawal julli tamit mais deel nelawaale deel nelaw boo boole ko ci te deel woor ci weer wu nekk ñetti fan ndax bu baax bu nekk day représenter dix tiyaaba boo ko defee te loolu boo ko defee mooy kon weer wi trente jours la li ci ëpp wala vingt-neuf kon yow da ngay am boo wooree ñetti fan mu ngi mel ni bii fukk plus fukk plus fukk muy fanweer dix plus dix plus trente bu boobaa yàqu woor li nga xam ne mooy ad-dahru mooy at mi yëpp yéen a yéen a yem voilà yéen yéen a yem léegi nag nee bi ma waxee lool ma ne ko yeneen saa sa man mën naa lépp lool loolu la xadis boobu xoolat ñu ñëw fii nga xam ne mooy bi mu ne woon wa fii riwaayatin am na ci riwaaya boo xam ne dane yeneen bi alayhi salaam dama ne ko yonent bi alayhi salaam da ko ne ahabbu siyaam yi mooy ba mu koy wax ba indi ko nag ne ko nag del wor fan bi dog fan mu ne man naa lu man moon mu ne ko amul lu ëpp lool waaw ne ko nag ahabbu siyaami ne ko laa sala laa saama man saama al abad laa saama man saama al abad laa saama man saama saa saam ne ko woorul ki woor ba faw ki woor di continuer di tërëx-rëx yi woor di dem du mooy dina dog mais di woor jour yëpp kooku woorul waaw mooy day mujj mel ni defoo fi dara yi parce que loolu bokkul ci l'islam l'islam mooy alxanafiyatu samha loolu taxawoon nañ ci buntu boobu ci chapitre boobu taxawoon nañ ci bu baax après nag ci la imaam ne woon wa fii riwaaya ah am na ci riwaaya boo xam ne dana woon ahabbu siyaami ila allahi taala siyaamu daawud alayhi salaam wa ahabbu salaati ila allahi taala salaatu daawud alayhi salaam kaana yanaamu nisfal layl wa yaquumu sulusahu wa yanaamu sudusa wa kaana yasuumu yawman wa yuftiru yawman wala yafirru idaa laaqa allah <laughs> voilà lii nag mooy suñu xadiis bi kon gis nga ne kon romboon na te lii bay lii rek mooy foofu la bay yaa ngi exeter ak ubil nga xool mu ne koon ahabu siyaami ahabu ahabu ahabu ahabu ahabu ah li gën a sopplu ci woor Ah, salaati boog julli ci yàlla ah, koor ci yàlla mooy siyaamu Daawud mooy wooru Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam waaye wa habbu salaati gën gi julli ca yàlla mooy siyaamu Daawud alayhi salaam kaana yanaamu nisfal layli du mooy di <laughs> kon mooy hadis bi romoon na foofu dañ ci taxawoon bu baax moo daal lépp lees ci waroon na waa yow mii di may waaw mooy duñ ci ñëwaat ndax loolu gisoon nañu ko kon dañ naa la dellul foofu xanaa benn amee leen donglees ci yokk waaw mooy ban lëkkaale la xadiis bii daal di am ak li nga xamante ne mooy suñu bunt bi waaw ana ban lëkkaale la am ak moom waaw ban lëkkaale la am ak li nga xamante ne mooy suñu bunt bii nga xam ne moom lañu nekk nii ah ñu ne la Euh, lëkkaale bi mooy li suñu boroom mooy li euh, euh, imaamu Nawawi boog tuddee ci buntu bi baabu fadli qiyaamil layl gëneel gi ñu nekk mooy Seydina Daawud alayhi salaam julli yi ñu doon wax yi nga xam ne mooy julli naafila la mu ne ahabbu siyaami ila Allah siyaamu Daawud wa ahabbu salaati waaw ahabbu ila Allah ci riwaay bi nekk moom la jëkk fii mu indi fii mooy julli yi nga xam ne moom la yàlla gën a sopp mooy julli imaamu yonent Yàlla Daawud te daa nekkoon mooy comme li yonent bi alayhi salaam doon def mooy lan mooy nekk diggu doomu moom lañ la doon wax amulu ëppal amulu tërëx rëx yóbbu guddi gi yëpp nga ne da koy julli waaw la Seydina Salman fàttalikul waxoon mbokkam ba Seydina Abu Darda ne ko sa mbo sa yaram bi daa am ci yow ak sa soxna am ci yow ak sa yaram sa boroom am si yow ak joxal képp kenn ci ñoom xaqam. mu ne ko bi ñuy wax ko yeneen saa salaam yeneen saa salaam ne sadaqa salmaanu ne salman al-Farisiyu wax na dëgg kon nga gis fii mooy yonent Yàlla Daawuud na nana doon jullee mooy kayfiya bi lañ nekk ba léegi mooy lëkkaale ak suñu bunt bi eh, nga xam ne hadith yi ñu jógee yëpp loolu lay wax yii ñu mujjee gis mooy kaana yanaamu nisfal layli mooy nelaw xam nga waxoon nañ la fële yonent bi alayhi salaam sayyidatu Aisha nee woon na yonent bi alayhi salaam kaana yanaamu awwala al-layli wa yaqumu aaxirahu fa yusalli muy mille cent soixante treize te foofu waxoon na la bu jullee noon ba pare sa après du doon tëddaat waaw bu ko noddukat bi ñëwee euh, daal di kii mu daal di jóg daal di euh, jàpp bu dee day jàpp après julli ñaari rakka door a génn wala bu dee daa war a sangu seen mu sangu door a génn kon loolu mooy le fait que mu ne Seydina Daawud seulement. da doon nelaw nisfal li mooy xaaj bu njëkk bi wa yaqumu sax mooy boo xaajee ñetti yoon mu jël benn xaaj ba te mooy ba mujj la doon doon naa wayanaamu sax boo ko xaajee siis tamit mooy te jeexital ba bu paree jaamu yàlla ji non seulement nelaw bu njëkk bi day tax ngay nga sawar mooy nisfahu après mu jël boo ko xaajee ñetti xaaj xaaj bu mujj ba foofu nekk jamono ju am solo soo xamante ne nii borom bi am na ci hadis boo xam ne yeneen saa saam dane borom bi day wàcc. ci sa asamaan bi ba asamaan bi nga xam ne moo gën a jege loolu di laaj ñi nga xamante ne ñoo koy dagaanaka ñaan ak yooyu loolu lépp ci jamono jooju lay xew léegi nag boo defee jaamu yàlla jooju ba pare bala ngay dugg bu farata bi nag nga tëddaat nga nekk koo xam ne da ngay tëddaat nag ngir dallu moo taxoon mu waxoon xadiis sayna Abu Hurayra ba képp ku julli ñaari rakka fal yattaja waaye da doon tëdd non seulement après bu comme doon nga boole woon gisoon nañ hadiisu Ibnu Abbaas bi ak Sayyidatu Aysa bi ñoom imaamul qaadi yi yaa naan loolu day wane ne bu Sayyidatu naa kii bi Euh, Abbas bi moo gën a dëgër le fait que Ibn Abbas bi radiyallahu anhu moom dana yeneen saa saam bi mu naafile ba pare la tudd alors que Sayyidatu Aisha dana bi mu jullee ñaari rakkaay fajar mais loolu lépp dafa am mooy lépp am loolu gisoon nañ ko taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna mais tëdd boobu moom kenn mënu la wax ne loolu du du sunna mooy tëdd bi ngay boo jullee fajar ba pare ñaari rakkaay fajar yi di xaar bu bu suba yi loolu moom comme niñ gisoon hadith Sayyidina Abu Hurayra mu ne leen saa salaam nee na képp koo xamante ne julli na ñaar rakkaay fajar fal yattaja loolu moom mooy li gën a dëgër kon mooy lii yëpp day wane eh, ni nga xam ne noonu lañ doon jullee mooy bañ a ëppal ci jaamu yàlla moo tax it borom bi li ko gënal mooy jaamu yàlla ja nga xam ne amul ëppal waaw day nekk lu équilibré lu lu diggu dóomu ndax li nga xamante ne mooy li gën ci mbir yi awsatuha ak waxoon nañ ko wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata naka noonu lañ leen def kii woo xam ne xeet woo xam ne da ngay na diggu dóomu moo tax yonent bay saasaam saxaabaa mi képp ku mu gis ngay def loo xam ne euh, dangay génn ci cadre boobu mu da lay remettre sur les rails te loolu la defoon na Seydina Ousmane ibn Maz'un radiyallahu anhu mi ñu njëkk a suul Baqiya mooy première personne bu ñu suul almeeru Baqiya moom noonu la woon bi nga xamante ne loolu la bëggoon def at tabattul yonent bay saasaam da koo tere comme ni chrétiens yi di def prêtre yi voilà nekk ci monastère yi daggoog lépp ne du ñu takk soxna du ñu def dara du ñu nangam ak nangam après dañuy jaamu yàlla rek kese yore saa ne ko déedéet waaw naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an Usman Usman ibn waaw kon loolu ba pare kii Seydina ibnu euh, Amr mi Abdallah radiyallahu anhuma waxoon nañ ca yi laararoon nañ ci hadis bañ koy cent cinquante li nga xam ne mooy yonent bay saa saab la ko waxoon Euh, moom mu ne manoon na dëpp lool waaye ba mu demee ba mage mbir ma di metti woon na ci moom lool ba mu ne woon yaa layta nii waay waay aka neexoon waay ma daal di woon daal di jël li nga xamante ne mooy ruxas ruxsatu rasulillah li nga xam ne mooy sallallahu alayhi wa mooy eh, eh, eh, yombal gi nga xam ne moom la ma yonent bi alayhi salaatu wa salaam digaloon ci yombal goo xam ne moom la ma digoon ma yombal ko kon al imaam al haafiz an-Nawawi kon hadis boobu lu bari taxawoon nañ ci foofee fii wax nañ lëkkaale bi léegi al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci hadis bii nga xamante ne amatina solo amatina solo muy hadis mille cent soixante-dix-huit hmm, Allah waxoon nañ ko bii lañ doon wax keroog bi ñuy tàmbali sànqnaan bu jaabir bi eh, eh, ne tuddoon nañ ko fi mais mooy bi mu ne wa an jabir radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna fi llayli la saa'atan laa yuwaafiquhaa rajulun muslimun yas'alu allaha ta'ala xayran min amri ddunya wal aaxira min amri dunya wal axirati illaa a'taahu iyyaa wa zaalika kulla layla rawaahu muslim rahimahu llaahu ta'aalaa. kon al imaamu alxaafidu nawawi rahimahu llaah mu daal di mu daal di indi li nga xamante ne mooy xadiis bii nga xam ne moom la ñu nekk. mu indi xadiis bi nga xam ne moom la ñu euh, euh, léegi moom mu ne euh, wa an jabirin wa anhu wa an jabirin mu ngi jële sayyidina jabir radiyallahu anhu xadiis mille cent soixante-dix-huit annahu qaala nee na mu ne man de sami'tu dégg naa man jabir ibnu abdillah radiyallahu taala anhu mu ne man dégg naa rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yaqulu mu naan inna fi layli am na ci guddi gi la saatan waat naa ne saa boo xam ne waxtu woo xamante ne laa yuwaafiquhaa du dëppoog moom rajulun benn góor muslim loolu nag amul mafhum doone bu dee jigéen bokku ci non góor ak jigéen a ci yam jinne nit boo xam ne du dëppoog rajulun benn góor muslimu nekk aji wommatu yasalullaha doon ñaan yàlla taala mi kawete yéegul xayran yiiw min amri dunya ci mbiru àddina yi wal aaxira ci mbiru alaaxira yi ah illaa lul ataahu borom bi dina ko jox la mu ñaan iyaahu dina ko jox wa daalika mu ne lii nag bu kenn foog ne benn guddi la buñ naan comme nañ gisoon waa saa boobee saabu ajjuma moom yëkkati ko naam yëkkati Abdullah yëkkatikuwul ñenn ñi naan na te loolu moom qawlun shaad wa baatil la waaw non seulement wax la joo xam ne daa beru mais bu neen la waaw bii Seydina yeneen saa salaam di ñu yëgal ne non wa wa dhalika kulla layla te lii nag mu ngi xew guddi gu nekk voilà lii gisoon nañ ko taayee mu ne rawaahu solo na ko muslimun al imaamu muslim abul xusayni rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que dongo ko solo ñu bii moog sëriñam al imaamu Ahmad kese ñoom ñoo ci wéet al imaamu muslimu abul xusayni. moom dalee na dajale ñaari version la ci indi même hadith bi mu ñaari version bu dee lii nga xam ne noonu la ko imaam an-Nawawi indi mooy bi njëkk indi ci kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabun fil layli saa'a mustajaabun fiihaa ad-du'aa mu ne wa haddathanaa Usmaan ibn Abi Shayba mu ne te nettal nañu Abi Shayba di Usmaan ibn Muhammad ibn Ibraahiim ibn Usmaan ibn uh, uh, al-Absi Abul Hasan al-Kufi al-Absi mawlaahum génn àddina la 239 rahmatu di magu grand frère Seydina Abu Bakr ibn Abi Shayba waroom Musannaf rahmatullahi alayhi ah. moom mu ne qaala haddathana Jarir mu nekk ñu nettali mooy Jarir di Jarir ibn Abdil uh, Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays abu abdillah ar-Razi al-Kufi al-Qadi gane addina la 110 génn addina la 182 rahmatullah alayhi an al-A'mash mu jële ci al-A'mash di Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili mawla Abu Muhammad at-Tabaristani al-asl al-Kufi gane addina la 61 génn addina la 145 rahmatullah alayhi thiqatul mudallis an Abi Sufyan mu jële ci Abu Sufyan Talha ibn Nafi' al-Qurashi mawla Abu Sufyan al-Wasiti al-Makki al-Iskaafiyu rahmatullahi alayhi moom ginnaaw fan lañ tudde fan la génn gane addina ak fu mu génne addina al-Kuufi an Jaabir mu jële Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr gis nañ ko sànq bi ñuy tàmbale li nga xam ne mooy bunt bi muy euh, euh, suñu jotaayu tay bi ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram Abu Abdillah nekk di sahaaba di doomi sahaaba radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama Hmm? yaqulu inna fi llayli la saa'atan laa yuwaafiquhaa rajulun muslimun yas'alu llaaha xayran min amri dunya wal aaxira illaa a'taahu iyyaa wa zaalika kulla layla kon mu ngi nii nii la ko al imaamu muslim abul xusayni daal di indiwee te moom la al imaamu nawawi indi fii lii dalay wax ci ngëneel suñu lëkkaale mag suñu bunt bi mooy ah ngëneel li nekk kon ci julli guddi baabu fadli qiyaamil layl waaw. mooy bokk na ci ngëneelam yi mooy kon am na waxtu woo xamante ne nii amul kenn koo xamante ne nii di nga ci dëpp borom bi dina la may nga dëppaale dëppaale la ak waxtu woowee nga fekk nga nekk di ñaan borom bi tabaaraka wa taala lu baax lu baax moo taxoon saa bala ci àjjuma mu ne koo xam ne day laaj mu ñaan lu baax ah xayran moo tax fii mu ne xayran ah. waaw illaa an mu bañ a laaj loo xam ne ak kaj sortelaak yooyu waaw kon muy ñaan yiw min amri dunya wal axira addina al axira parce que affaire yi c'est pas que bon man daal walla man yàllaa ma ñor sama addina du ma ko ñaan ma ne ñaan sa mbiru addina loolooy wane ne yàllaa la ñor kan nga koy ñaan yàlla waaw waaw yàlla ngay ñaan sa mbiru addina yàlla sa mbiru al yàlla waaw li li bon mooy dem di jàmbat jaan duñ la manal tous dañ lay xamal kese te duñ la fajal dara waaw kon loolu euh, dafa nekk loo xamante ne nii lu am solo la quoi waaw te loolu dañ cee am dañ cee am ay salaf Seydina euh, Muusa alayhi salaam keroog bi nga xamante ne nii ca la dem ca mat yena rootal daal di wuggal ñaari jigéen ñoo ñële borom bi na ne summa tawalla ila dhill ginnaaw gi dem ca Kerga fa qaala la wax rabbi inni ma anzalta ilayya min xayrin faqir boroom bi man de li nga xam ne moom nga wàcce woon ci man min xayrin ci yiw faqir mooy aajo woo naa ko mooy provision ba ma jeex yóbbalam yóbbalam moo jeex yóbbalam moo jeex waaw yóbbalam moo jeex muy ñaan boromam di ko dagaan di ko wanal xaal bi mu toll ci bëgg borom bi di ko delloo di ko dolli waaw Seydina Ayyub gis nañ keroog bi muy sangu gisoon nañ ko ci Riyad bi yeneen saa sala wax ko muy sangu waaw solul woon dara di sangu borom bi daal di def ay lëppaa lëpp yoo xam ne ci or lañ di wàcc di wadd mu bàyyi la muy def sangu ga di di leen taataan di leen dajale yoneen ta salam na ko ah ayub jooyu bi waaw azza wa jalla ne ko ayub ah, yow xanaa li ma la jox doyu la mu ne ko ah boroom bi <laughs> damaa xam ne mooy doy na ma de waaye damaa xam ne yow sa giiw kenn du ci doyal allah ñoon ñooñu xam borom bi te ay ay jaraat yoo xam ne ci or la woon lool ngir na lool du mbiri àddina waaye biru àddina la boo xam ne ngir booy defaree sa digganteeg sa borom waaw ak booy dundale jaan yeeg bi ci dimbali jaan yi nga xam ne borom bi ñoom la leen boole moom la la booleel ci kaw suuf ndax indi wolof ngay dund en retard si nekk yow kese ci sa il doo yëg ñeneen ñuy nekke waaw kon loolu dafa am solo moo tax yonent ba saa saam ne fekk jaam boobu di laaj muy ñaan boromam xayran min amri dunya wal axira kon mooy gëneelu ak lëkkaaleen bu ñëwaatee xam naa ne nit ñëwaat léegi ci li ñu doon wax nii ngir bañ a perdre le fil waaw mooy hein benn waxtu la ci guddi gi goo xamante ne nii borom bi képp ku mu ko dëppaaleel fekk nga nekk di ñaan sa boroom boroom bi dina la may ci mbiru àddina ak yiwu àddina ak alaaxira wala benn ci ñoom lu dul ne borom bi dina jox la ngay ñaan mu ne loolu na guddi gu nekk la ci yërmandeem ak ak li nga xam ne mooy xéewalam yëdul dakk moom boroom bi tabaaraka wa taala ci suñu kaw ndax nafaxaatu rabbi rab rabbinaa mooy mooy wàcc ay ëppam Allahu akbar waaw moo tax saala boo xam ne dañ koy xaar waaw mu nekk ay fursa yoo xamante ne nii bu ko kenn du ko sàggane lu dul ko xamut wala koo xam ne xam na waaye ah def na leneen daal di noot fa moom parce que bu doon loolu de moo noot boroomam a noot fa moom dina fexe taataan nafa xaatu boroomam yoo yële di rot di wàcc ci guddi gu nekk nag waaw akbar loolu am solo la <laughs> waaw waaw ah. ah. akbar kon loolu lu am am solo la quoi di ñaan borom bi loo xam ne lu baax kon mooy guddi gi dafa am saa woo xam ne saa saawu ijaaba ci àjjuma moom nga amoon waaw <laughs> dañu waxoon ko ci Abdallah ibn Salam alayhi ridwanu salam li jëntiloonu ñu ko xamaloon ñu ko waaye boroom bi xaarul àjjuma ju nekk am na yeneen ci waxtu yi ci bés bu ne muy saatul ijaaba saa yi nga xamante ni moom lañuy nangu li nga xamante mooy ñaan allah bokk na ci guddi gu nekk waxtu woo xamante ne te loolu mooy ca jeexital ba waaw kay loolu la <laughs> loolu la waaw allahu akbar léegi nag nit ki nag loolu muy ñaan xam nga léeg-léeg nit dina ñaan ci saa si du gis kon gis nañ lëkkaale bi mu des waa léegi nga ne waa man léeg-léeg sax dañ naan fii bërëbu nangu ñaan mais man damay ñaan mais du ma gis li ma ñaan quoi <laughs> ñu ne la daa am yu xew te yeneen saa salaam daal dina ko ñu koy leeral ash-shari'u alayhi salaatu wassalaam waaw mooy la nga ñaan mën nañ la ko boroom bi mën na xam ne yow lii gënul ci yow mu dencal la ko te toute façon ñaan jaamu yàlla la waaw la tax ci kaw loolu mu daal di la ci barket ñaan ba moom borom bi ci ngëneelam kese mu daal di lay fegal loo xam ne suula lu bu yeesu la naroon a dal waaw waaw foofu ndax Seydina Imaam Ahmad solo la jële ci Seydina Abu radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ma min muslimin yad'u bi da'wa laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'taahu allahu biha ihda thalath waaw yonent bi alayhi salaatu salaam ñuy leeral wax naa la shari moo ñu leeral noonu li tax nga naan man ñaan naa mais gisuma lañ ma ñaan lañ ma waxoon bu ma ko ñaanee am de yonent saa saam ne la kaay ma leeral la waaw loo <laughs> ar-rahma mu nga xam ne ar-rahmatul muhdaa mu ne amul benn way wommatul yàlla góor a jigéen a ci yam góor jinnéeg nit yad'u bi da'wa boo xam ne day ñaan ab ñaan boo xam ne lay laysa fiha ñaan bu baax muy leeral xaalu ñaan boob nan la war a mel eh, boo xam ne amul ismu du ñaanu bàkkaar waxoon naa la yàlla yàlla nga ma may ma def la bra le braquage yàlla yàlla ma may ma ma rey waa ñoom diw waaw yàlla yàlla nga mën a def ma ne tungaañ soxnaay jàmbur wal iyaadu billaah yooyu yëpp ay ñaani bàkkaar la yoo xam ne yooyu taxul ñuy wax <laughs> waaw waaw yàlla yàlla ngaa def waajee nga xam ne postam bu baax bee ñun ñëpp dar ko yàlla da jóge ci moom dal di taxu jëw ci man wala boog ñu mu ñàkk ko waaw dootu tekkeeti dara lool ñaan bu yées la moo tax mu ne loo xamante ni amul benn jullit buy ñaan ab ñaan loo xam ne amul ca biir ñaan nga li nga xam ne mooy bàkkaar wala qati'ati rahim waaye du ñaan goo xam ne day indi dog mbokk lu dul ne illa ataahu mooy borom bi maa ngi lay ñaan sama mbokk yi yàlla bu ma leen gisati buñ ma gisati loolu du ñaan bu baax way yow la ngay ñaan loolu naan yàlla yàlla buñ ma gisati buñ ma bu dee jàpp nga ne ñoom duñu dañuy def lu ma noonu lan moo la teree nga ñaan yàlla ne yàlla yàlla na nga yëwénal sama diggante ak ñoom loolu dinu yaa ngi def ni kuffaaru Quraysh doon def de allahumma in kaana hadha huwa al-haqq min indika fa'tir alayna hijaratan min as-sama' ñi ñoo wéré ee borom bi bu dee ne xam nga ne lii Seydina Muhammad di wax wala moom mii dëgg la na nga sànni ci suñu kaw ay ay ay na taw suñu kaw ay xeer yu jóge ci asamaan mais ñun xam nga ne kii li ñuy wax dëgg la tey nañu cee gindi loolu dina la ñu naan yàlla kon bu boobaa yow nag bul def noonu waaw sama mbokk yii yal na bu ma leen gisati yal na buñ daje àllaaxira bu ñu dajee yal na bu ñu xamante. sama baay wala sama ndey wala sama frère wala sama nangam yow yaa yées <laughs> sa ñaan yu yées yooyu taxul ñuy wax moo tax mu ne wala qati'ati rahim du ñaan boo xam ne ñaanu buy dog mbokk la illaa lu dul ataahu llahu borom bi dina ko jox biha ihda salas benn ci ñetti yi léegi nag ñetti yi benn benn yaa ngi imma soit an tu'ajjal lahu da'wata borom bi mën na koo gaawal ñaanam gi may ko ko lim ko ñaane mu defal ko ko léegi wa imma wala deuxième benn ñaareel possibilité an yuddaxara lahu fil aaxira borom bi dencal ko ko yow qiyaam allah yool ba ndax xam na ne jox ko ko fii gënul ci moom waaw wa imma amaana an yusrafa anhu min su'in misluha mu daal di koy fegal ci li nga xamante ne lu lu baaxul la loo xamante ne nii ñaawteef la wala lu bon la lu ko nara a dal musiba lu toll ni ñaanam ga mu ñaan allah wala la mu ñaan waaw waaw <laughs> booba yeneen saa salaam nag ne idan saxaaba yi ko idan nuksir naksur ah kon de yeneen saa salaam nuksir kon de dee ñu baril kon bi ñaan ndéem ñaan moom bu ñu ñaanee ah mooy ñaan mooy li nga xam ne ñaan amul pertement voilà ñaan moom amul pertement waaw képp quoi eh, bon bon man moom damaa ñaan ba sonn gars yi bon dañ lay wax mais man maa ngi ñaan tay li mbir mi gën a dëgër da xam lu tax yow yaa xam dogal wala sirrul qadri yaa xam li nga xam ne mooy dogal xam a antum a'lamu amillah yéen a xam wala yàlla moo xam waaw muy yonent way saa wax mooy xaqiqa ci ñaan jeex na leeral nañu ko moo tax saxaaba yi lu leen coree def ni saxaaba yi bañ waxee ne comme bi ñun dinañ bari ñaan yeneen saa saam ne leen allahu akbar borom bi nag moo leen gën a bari lu ngeen di gën a bari mooy rek ah, ah, lam waxoon ci beneen xadiis ba ne inna allaha la yamallu hatta tamallu boroom bi du deñ di leen yoole fekk yéen tokkiwu moon di ko ñaan waaw fekk yéen a ngi lu baax te di ko ñaan borom bi du deñ waaw allah kon nag mu ngi noonu moo tax kon saa yooyu lu am am solo la waaw nit dina ñaan loo xamante ne borom bi day xam ne lii sama jaam bi lii muy ñaan gënul ci moom te daa bëgg yow loo xam ne ñaan goo xam ne yàlla daa ne yow bu la ko joxee léegi ngay faat mais borom bi moom li bëgg mooy yow nga yàgg fi te loolu la dogaloon ci lawhul mahfuz na yow li nga fi dund euh, quatre-vingt-dix ans alors yow yaa ñam cinquante ans ñaan loo xam ne boroom bi ci xam-xamam xam na ne bo lii moom mooy boo koy am di faatu te loolu nag mu ne day bàyyi ba quatre-vingt-dix ans mu jox la ko nga topp ci ba nga amee cinquante ans di ñaan di ñaan tout le di insister borom bi téye ko rek di la joxati bar ndànk ndànk ba mu la ko joxee ba nga amee quatre-vingt-dix nag nga jóge fi te nag ba ngay ñaan ba góowoon ne naa jot affaire bi faatu ku la ko waxoon nga ne eh, kon baal ma seeti leneen waaye boroom bi nag moo xam kon nag allahu aalam mooy ki xam eh, eh, yéen nit ñi borom bi moo xam yéen xamu ngeen kon loolu am am solo la waaw allahu akbar ah allahu taala alam hmm? waaw kon nag yorente bay saa saam xamal ñu ne guddi la gu nekk kon ñun mooy waxtu yi nga xam ne waxtu yu yu yu yu sell yooyu yu mag yooyu borom bi ci yërmandeem la ko xamal yonent bay saa saam la ko wax mu wax ñu ko ñu xam ne guddi gu nekk la waaw sawaay ñun amuñuy soxla ban nit ñi gis muy dund te amul soxla waa léegi rien que jaamu yàllaay munaajaat ak sa borom guddi neexaay boobu waaye am ngay soxla quand même li ngay dem di wër buntu mbuur yi di leen fëgg ñu lay ñu lay jànnee waaw demal sa buntu borom waaw nañu taataan tey tey yootal bu jamonoy furas yi nga fursa yi nga xam ne ay occasion la waaw ñu daal di koy ñu daal di koy profito voilà di ko dakk di ko diir comme ni nga xam ne noonu la ah ki nga xam ne mooy chasseur bi diire gibier bi wala pigeon bi yom naan ko tël waaw jël jël bunduq yabi walla méte gi wala li nga xam ne moom lay kiiwe di ko diir di ko allumer di ko kii di xool xool heure di xool ba ba mu jub rek mu dóor waaw ñun noonu lañ war a def waaw waaw waaw loolu lu am am solo la waaw kon nag lii bi ne yeey mu ngi noonu nañ ko selak waay waaw nañu ko dàq waaw képp nag koo xam ne da nga ne eh, man daal ni may def damay jël guddi gi yéeg jaamu ko yàlla de toute façon kooku moom du ko raw <laughs> waaw sinon ak sulusul axiir foofu le ndax liñ la wax sànk hadis sayna Abu Hurayra bopp borom yonente sallallahu alayhi wasallam ne yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla laylatin ila as-samaa'i ad-dunya hina yabqa thuluth al-layl al allah borom bi day wàcc guddi gu nekk ci asamaan su jege ji di laaj ba ba nga xam ne mooy li des ci guddi gi mooy bu ñu xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaj xaaj bu mujj ba moo tax foofu fa la mbir ma nekk foofu mooy waxtoom waaw kon nag nañu nekk ñoo xamante ne dañuy diir yi nga xam ne mooy jamono yooyu te bañ a nekk ñoo xam ne dañuy sàggan loolu sàggan baaxul ah, ah wallahu taala